wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. wa maa zilnaa wa naxnu bi batni urana. maca rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaxtubu nnaas. ñu ngi <clears throat> bésu Arafa ci juróom-ñeenteelu fan ci weeru dul xijja ñu nekk fi nga xam ne mooy Urana yonent bi sallallahu alayhi wa di xutba nit ñi ci xadiis bi nga xam ne qad rawaahu al imaamu Muslim wa ghayrihi kal imaam abu daawud wal imaam ibn maaja wa kadhalika rawaahu al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhim seydina muslim mu ne xaddatanaa abu bakr ibn abi sheyba ci kitaabul xaj mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi sheyba suñu sëriñ di abu bakr di doomi abi sheyba wa isxaaq ibn ibrahim ak isxaaq di doomi ibrahim ñu gën koo xame ci isxaaq ibn rahawiya an xaatimin mu jële ci xaatim qaala mu ne qaala abu bakr al imaamu muslim bnul xajjaaji raxmatullaahi alayhima mu ne qaala abu bakr mu ne al euh, xam ne mooy sëriñam di Abu Bakr ibn Abi Shayba moo ne xaddatanaa Xaatim moom dane xaddatanaa Xaatim dane nettali nañu ki nga xamante ne mooy Xaatim ibn Ismaayil di doomu Ismaayil almadaniyu ko jowoon ak Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam an jaafar ibn muhammadin mu jële ci al imaamu jaafar ibn muhammad radiyallahu taala anhuma an abiihi mu jële ci baayam di muhammadul baaqir ibn ali ibn al xuseyn ibn ali ibn ali ah, ibn al xuseyn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anil jamii mu ne daxalnaa ala qannahu qaal nee na daxalnaa ala jaabir ibn abdillah mu ne dugg nañ ci ki nga xam ne mooy al imaamu jaabir ibnu abdillah di doomi seydina abdillah ibn amr ibn haram loolu mooy càllale xadiis bii nii mooy xadiis bi nettali aju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xutba bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydinaa jaabir mu ne ginnaaw bi ñu al imaam ibn isxaaq waxee ci ci ci moom nettaleem ne baada an fa xamida allah wa asna aleyhi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi sant yàlla daldi koy bàkk summa qaala ginnaaw gi mu wax kanta seydinaa jaabir mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii la wax dane inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum ka xurmati yawmikum haadaa fi shahrikum haadaa fi baladikum haadaa alaa kullu am kullu shay'in min amril jaahiliyati mawduu' alaa inna alaa kullu shay'in min amril jaahiliyati mawdu' alaa kullu shay'in min amril jaahiliyati tahta qadami tahta qadamayya mawdu' wa dimaa'ul jaahiliyati mawdu'a wa inna awwala damin ada'u min dimaa'inaa damu ibn Rabi'a ibn al-Haaris kaana mustardi'an fi bani fi bani Sa'd fa qatalathu Hudhayl wa ribal jaahiliyati mawdu'a wa ribal jaahiliyati mawdu'a wa awwalu riban ad'u ribaana riba Abbaas ibn Abdil Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu fattaqullaha fin nisaa' fa innakum axadtumuhunna bi amaanillah wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alayhinna an laa yuti'na furushakum axadan takrahuuna fa in fa'alna daalika fadribuuhunna darban gayra mubarrih walahunna alayhinna walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruuf waqad taraktu fiikum maa lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaab allah wa antum tus'aluuna anni famaa antum qaa'iluun qaaluu nashhadu annaka qad ballagta wa addayta wa nasaxta fa qaala faqaala bi asba bi asba bi usbahi alsabaabati yarfacuha ila alsamaai wa yankutuha ila annaas allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad yonent bi kon sallallahu alayhi wa sallam lii la wax mu ne inna dimaa'akum seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi xaraamun aleykum xaraam na ci yéen ngeen def ci lu jaarul yoon ka xormati yawmikum hada comme orma la am seen alal yi am la seen deret yi am ba kenn amul droit xëtt orma boobu wala mu fule ko au au sol kenn amul droit bi ka xormati yawmikum hada ni seen bés bii di bésu arafa ni mu niñ ko ormaale fii shahrikum hada ci seen weer wii fii baladikum hada ci seen dëkk bi di makkatal mukarrama haa alaa waawee alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen bépp mbir min amril jaahiliyati tahta qadamayya mawdu' bépp mbir ci mbiru jaahiliya yi teg nañ teg naa ko ci sama suufu ndëgg ñaari ndëgg tànk yi neen na wa dimaa'ul jaahiliyati mawdu'a deret yi nga xamante ne nii moom ngeen tuuralante woon te jaahiliya loolu it c'est annulé wa inna awwala damin ad'u min dimaa'ina damu ibn rabi'ata ibn al première deret bu may teg nag mooy deret wu ñoo xam koo xam ne sama mbokk la man maak moom a bokk deret ñu reyaloon ko doomam joo xam ne da doon nàmp fan ca banu Sa'd waa Hudayl daal di koy rey deret jooj laay ndëkk anule amatul fa fayoo amatul dem naan indi leen ñu waa Hudayl ñu dal seen kaw amut foofu lañu yemoon mu ne waribal jaahiliyati mawdu' fii lañu war a continuer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ba léegi ci discours bi wa nahnu bi batni ura yawma arafa ñu ngi ci biir xuru urana fi nga xamante ne mooy bésu arafa mu ne wa ribal jaahiliyati mawdu' mu ne li nga xam ne mooy riba bu jaahiliya boobu it annulé naa ko c'est nul doxul dootul baax loolu manula baax sax masula baax mais yëg leen ne c'est fini waaw riba nag walillahi alhamdu wal minna jiitu nañu gisoon ahkaam ci li jëmoon ci wàllu transaction commercial yi muy li jëmoon ci àttee njënd ak njaay ak yaxantu te gisoon nañu tamit li nga xamante ne nii waxoon nañ ci wàllu riba bi nga xam ne ci lañ nekk xaybar surtout xaybar bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon wax euh, Seydina Bilaal ibn euh, Rabaax radiyallahu anhu keex aynu riba ne ko lii nii ba mu ëndee tànnar ma joo jële mu ne ko akullu tamri xaybara hakada ya Bilaal ah est-ce que tàndar may xaybar yépp nii la mel mu ne ko déedéet mo ni ma def mooy dama yoroon ci lu ëpp lii ñaata cent la waxoon fàtte naa exactement ñaata cent la waxoon ne moom la ci yor ci tàndarma joo xam ne bu mooy valeur la boo xam ne valeuram kawewul mooy moom qualité du for du qualité bu kawe bi ma daal di ciy joxe ñaari saa ñu jox ma lii nii ci qualité bu fort bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko lii mooy dëgg dëggu yow Bilaal riba gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di di loolu mu nekk ribal fadl te waa jaahiliya dañ koo xamoon bu baax mooy ñaari produit yoo xam ne ñoo bokk ñoo niroo même bi lañ même yi lañ waaye ma ne comme que sama bos ci qualité bu haute qualité la kii bi mu ci yor basse qualité la moom na ma ci jox par exemple deux kilos ci basse qualité bi man ma jox ko ci quelques livres wala quelques grammes ci sama haute qualité bi hada aynu riba loolu mooy riba waaw te suñu boroom waxoon na yéen ñi gëm yàlla ah laa takulu riba waaw laa takulu riba adafan mudaafa mooy dafa tere riba waaw dafa tere li nga xamante ne wa xar wa axalla allahu al-bay'a wa xarrama ar-riba suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mooy ki nga xamante ne nii moo daganal njaay waaye xaraamal riba waaw parce que kuffaar yi dañ doon wax ne waayow innamal bay'u mithlu riba mithlu riba waayow njaay ak riba wayem rek ak riba mooy yokk waaw mooy luy yokk ci dara njaay du lool la man damaa jënd cent lii nii produit bi cent francs laa ko jëndee di ko jaay jaay ko cent cinquante waaye où est problème ak loolu mook li nga xam ne riba bi nga xam ne damaa lebal nit cent ngir mu man ci quand même la liggéey après ma ne ko boo may fay cent cinquante problème bu di nekk investissement la suñu boroom ne la waaw wa ahalla allahu al wa harrama riba buur yàlla moo daganal li nga xamante ne nii moo daganal li nga xamante ne nii mooy njaay waaye mu xaraamal li nga xam ne mooy riba waaw kon ribal fadl mu am ribal fadl mu am lu ñu naan riba nasi'a hein ribal fadli mooy euh, comme exemple bi ñu joxe woon sànq ci wàllu ci euh, exemple Seydina Bilal euh, radiyallahu ta'ala anhu hein ak riba nasi'a ak riba bi nga xam ne dama naan moo sawaay man daal li may def mooy dama lay lebal on est le kañ tey le 7 février hein 2019 mu tombeek le 2 walla non oui le 2 ci shahru jumaadal u athaniya muy jumaada thaniya la nga ne man daal li may def mooy lebal naa la le deux léegi yow la quinze ci jumaada thaniya ci may fay waaye nag boo may fay nga ñëw ba le quinze war maa fay mais amoo ma ne la zidni fil ajali aziduka fil non zidni fil fil fil fil ajri wala fil maali aziduka fil ajal boo ma doolee rek mooy man naa laa ma de yokkalaat la yeneen quinze jours mais bu boobaa yow cent cinquante yi ma waroon a fay doo laa la lebaloon ah da nga koy def nag deux cent wala cent soixante quinze loolu lépp façon riba yi ak yeneen ak yeneen yépp dafa xaram mooy tamit nga ñëw transaction voilà man ma ñëw jël sama alal bokk na ci ribal fadli ma dem ji wecceeku ji voilà loolu bokk na ci laaj yi yi nga xam ne moom la mbokk mi laajoon te ko doon wax keroog mooy ki nga xamante ne nii eh, comme li doon xew euh, temps aéroport de Dakar bi nga xam ne mooy Léopold tëj na léegi ñu nga jas mooy xaw ma jas nag nan la fa demee. parce que masuma jaaragul jas léegi mooy euh, euh, boo wàccee nga yor sa euro wala nga yor say dollar am ñoo xam ne dañ fay nekk ne dañuy wecci waate dañuy wecci waate mais ñoom ñu ñëw xam nañ ne un euro égal six cent cinquante cinq par exemple ñoom ñu ne mbir mi nag ñoom ñu defal la ko six cent wala ñu ne ñoom cinq cent lañ la koy defal wala cinq cent quatre vingt léegi yow loolu noonu mooy ne loolu tam mina riba parce que loolu mooy ribal fadli da ngeen a joxante loo xam ne benn lañ mislan bi mislin yadam bi yad la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon la war a demee waaw adh-dhahabu bi-dhahabi riban wal-fiddatu bil-fiddati riban wal-milhu bil-milhi wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wal-milhu bil-milhi ak yim lim yépp muy eh, eh, lim yoo yële ne riban ne yooyu ribaa lu dul mu nekk mislan bi mislin yadim yadam bi yad fa ida ixtalafat hadihi al asnaaf fa bi'u kayfa shi'tum ida kaana yadam bi yad mu ne bu yii nii wutee jaay leen lu mu leen neex maadaama mu ngi nekk yadam bi yad waaw yow nga ñëw joxe transaction nga nangu ne boo wala nga dem marché muusante wala marché njaareem wala marché euh, Thiaroye gar wala fi nga xam ne mooy Dalifort wala nga dem marché bi nga xam ne mooy marché Colobane boo demee foofu nga ne man yor naa samay euro waa ji ñu ne commerçant diw de moo fay wàññ moo fay wecciwaate euro bi nga dem mu ne la moom li muy defale mooy en tout cas du ko def 655 waaye ba pare bëgg laa laye ne affaire yi dafa wàcc te loolu dara la wàccul naan la mbir yi dafa wàcc kooku loolu noonu nga ñëw jox ko loolu riba tudd parce que yow li nga ko jox da nga koo jox loo xam ne au lieu mu jox la équivalent mu jox la loo xam ne moo gën a néew parce que az-zahabu biz-zahabi fi riba alal ak alal la dañoo war a tolloo mooy ne waxuñ ne comme que yow un euro nga ko jox na la jox un franc non parce que lool du tolloo bi un euro égal six cent cinquante cinq francs waaw kon nag mooy boo ko joxee un euro moom loolu la war a joxe léegi nag bu nee joxewul loolu lee lay joxe xam nga exemple boobu lañ joxoon léegi nag euh, euh, lii mbokk bi doon laaj parce que dane yooyu euh, yenn yi ñuy defee échange am na ci ñoo xam ne tamit noonu lañ mooy mbir yi day am luñ ciy teg loo xam ne ñoom duñ la wecci réellement mbir mi nim doon waaw voilà message baa ngoog xaaral voilà léegi bu ko defee. Euh, voilà bu ko defee waaw mooy retrait banque euh, pays étranger hein mu ne dañ ciy fay tamit ay frais de retrait yoo xam ne en zone non euro zone yi nga xam ne mooy en zone non euro mooy zone yoo xam ne du euro bi mooy moo fay dox réew yoo xam ne du euro fay dox comme rek ñu ne Sénégal bu ma demee di fa retirer xaalis hein am na quand même des frais de retrait yu ñu may fayloo mu ne lool est-ce que c'est la même chose hein comme gars yi nga xam ne moom lañ wax sànq ñi nga xam ne ñooy nekk ci euh, euh, aéroport nga doon nekk aéroport di def loolu le euh, dañ naan la affaire bi lenn la loolu noonu li l'islam di tere que ça soit gars yi institutionnalisé ko ak ñu ñàkk koo institutionnaliser benn la du deñ du tax mu bañ a du du wàññi ci affaire bi ci xaraam ci affaire boobu dara autrement dit ñu waxati ko neneen mooy xam nga gaa yi koy def buntu ña ko doon def buntu aéroport euh, Léopold Sédar Senghor ñooñu c'est pas institutionnalisé ay gaa la comme man ak yéen ñooy ñëw am seen kii def lool seen liggéey léegi waaw nga xam ne dañuy yor xaalis bu bari franc CFA bu bari di kar ñi nga xamante ni ñooy wàcc ci aéroport bi jóge tugal yor ay billets yoo xam ne dañ koo bëgg a wecceeku comme que dañuy nekk ci dëkk te réew mi te fii nii euro bi du moom lañ fiy doxal mais franc CFA la ñoom ñu leen di proposer ngir wecci leen waaye duñ leen weccee bi nga xam ne un euro égal six cent waaw mais par exemple comme li ñu waxoon 600 lañ koy def en tout cas dinañ ci téq mbir ba du tollu noonu ñoom mu am loo xam ne moom lañ jàpp ne loolu mooy ñu seen gagne-pain li ñuy gagner ci mbir mi xam nga loolu c'est pas institutionnalisé léegi ñooñu def lool ak banque bi nga xam ne dafa taxaw wala fi nga xamante ne mooy zone de retrait lañ fa def di fa tevi commission ne man bu ma lay wecci un euro égale ça moom xam nañ ne un euro égale six cent cinquante cinq waaye ñu ne non ñun du ñu def lool un euro égale par exemple ñun moom euh, boo ñu joxee un euro ñu war laa wecci duñ la wecci lool mais six cent wala cinq cent cinquante cinq lañ la koy defal loolu du baax. loolu moom ñu institutionnaliser ko ak non frais yooyu noonu mooy bu dee ne parce que moom frais la wax frais beneen affaire la parce que dafa am beneen affaire bu bu bu nekk euh, ci question bi moo tax ma leeral lii mooy bu dee ne un euro égal six cent cinquante cinq mu leer nga ñëw zone yooyu ñu ne la mbir mi lii la xam nañ ne lii la mais nag ñun duñu ñu yem foofu mais nag duñu la ko defal lool mais dañuy def un euro cinq six cent loolu du baax. mu am beneen affaire mooy ne euh, euh, mu ne doo man nag lii ci laay liggéey est yaa ngi dégg mooy dama lay poser benn hypothèse ñaari hypothèse bu njëkk bi mooy mu wax la lii lii la ñaari hypothèse laa jox après yu ñëw ci résultat wu ñaar yi un euro égal six cent cinquante-cinq d'accord nañu mais nag man duma la weccee loolu ah duma la weccee lool man li ma lay weccee même bu dee ab zone d'échange ab zone d'échange la bu ñu teg mu am bureau am guichet am lépp mais boo fi ñëwee ñun duñ la weccee 1 euro égale 655 ah 1 euro égale 600 bu ko defee ñun cinq cinq yooyu wala yi ci tegu ñu jël ko loolu benn kaala beneen cas mooy ga waa ji ne noonu ñun xam nañ ne 1 euro égale 655 moom lañ lay defal. mais nag danga ñuy fay lu fait que ñu ay wecc léegi nooy def ñu ne la kon yow boo ñëwee di wecceeku par exemple boo ñu joxee un euro hein ñun comme li ñuy fay dañ koy téq ci affaire bi loolu it du baax dañ naan la ñaar yooyu du baax parce que lan xam nga Seydina Bilal ki ki ki li ci bi aleyhi salaam doon wax que bi mu ñëwee da ne ko waajooju boo xam naa da cee tiire ay commission wam ay frais wam yooyu déedéet déedéet déedéet manoo ne ah loolu déedéet parce que lenn am na bu doon ne nit koo xam ne day denc lu xaalis nga ne ma man man naa laa téyel sa xaalis comme bu dee banque bu normal mais nag boo ma la bu mën a téyelee sa xaalis lii nga may fay. ngeen d'accord ci loolu dagat na mooy dama lay téyel sa xaalis lii nga may fay man nga ci wóolu man nag ah dangay xam ne ay risque laay jël yoo xam ne moom laay fay moom laay jël kon nag man nag dañ tadd ci laay kii dañ may fay loolu wuute nag waaye ji toog ne man damay wecci waate xam nañ ne xaalis bi lii la parce que loolu façon contourner loi la mooy xam nañ ne parce que loolu il suffisait bu doon ne loolu du benn mooy gaa yi nekk foofu man nañu fexe rek créer seen benn comptoir ah benn guichet ñu kii ko après euh, d'accord ci euh, autorité aéroportière yi après ñu ne waaw baax nañu amul guichet gaa yi ñuy wecci waate di teg seeni commission yooyu non non mooy affaire bi ak zahabu bi zahabi dañoo mislam bi misli yanam bi yan dañoo war a tolloo loolu xam nga loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis lool ne waa ji nga xam ne dafa ñëw ne bijoutier bi voilà bijoutier bi nga xam ne day defar day defar ay ab tëgg la buy defar ay bijoux ah buy defar ay bijoux di ko jaay man manuma ne wala ajaa nogoy wala ajaa ramata ah wala ajaa Fatima manu ne man ni may def bon damay jël sama or bi nga ne man ni may def sama or bii nga xam ne yàgg na sama or bii pour ma ñëw ci sa ci tontu boobu noonu euh, que ne waa ji agence la yor moo tax moom est day dagan non non nga ñëw euh, ma ne man de càmm le bijoutier mii wala aaj le bijoutier mii ni may def. damay dem ci moom man ajaa nogoy wala ajaa ramata jël sama takkaay yi nga xam ne dafa yàgg depuis fukki at a maa ngi moom ba ma koy jënd muy bees def na fukki at ci gis naa or bu bees boo xam ne bu mu defar la boo xam ne moom lay proposer fan yi ni may def damay dem ci moom ma ne ko ah moo ca am moo ca am d'accord nga ma jox la sama kii yii sama takkaay yi nag dix dix grammes la sama sama takkaay yépp dix grammes d'or la waaw waa ne ko ah caam ne ko waaw ma ne de sama kii dix grammes door la léegi nag mu ne ko léegi kon ni ñuy def caam ne ko danga may jox sa dix grammes yu yàgg yii hein boo ma anamu ana boyot bi mu wan ko mu xool ne waaw moom de waaw kii na de pas mal pas mal yaa ado yaa aja ramatal yi de pas mal waaye quand mooy ah 10 nga yor ma ni 10 grammes sama kii yi 10 grammes la mais boo xam nga yu bees la ak liggéey bi ci jaar ak yooyu léegi ni ñuy def yow dama lay jox danga may jox yii nga yor sa bu yàgg bi tegal ma ci 20 000 francs CFA pour ma jox la yii loolu dafa xaram c'est pareil c'est pareil ak nu ñu ko léegi nag affaire yi moo tax affaire yi lu bàyyi xel la des fois nit ñi niñ koy formuler la xam nga gars yi buñ tegee genre agence wala genre euh, zone d'échange euh, day day day sérieux quoi léegi ñu ne frais yi lii la ñu ne frais yi lii la non non mooy manoo ne waa ji man li ma lay jaay lii nga xam ne ndax bu doon loolu mooy kon gaay kon kon léegi ku lekkati riba dafa dof ndax ku nekk mën ngaa contourner affaire boobu boo jëlee même waa yi nekk aéroport man na ne man lii ay frais la da parce que damaa paas ñëw ba fii dëkkuma aéroport am ah. voilà damaa jóge sama kër alal ji dama cee sonn ngir dajale ko am ko ñëw di ko wecc loolu lépp ak coono la goo xam ne dañ ma cee war a fay yow bi ngay def loolu kan nga doon liggéeyal est ce que waa ji nga doon liggéeyal liggéeyoo ko liggéeyaloo ko waaja newoon ca avion ba moom ca fafal naaw yow ba ngay dajale wala sax mu nga woon fële moom ñëwagul woon Sénégal léegi mu agsi ci aéroport bi agsi nga ne ko léegi man frais yi ma ci def ngir kii danga may danga may danga may danga ma cee war a fay loolu tamit la wax borom waa yor boutique d'échange bi du ne man sama boutique bii nii dama koo def ngir dañ naan ne boo ko defee ngir loolu nag après est-ce que day tax ñu ubbi loo xam ne day day daganal lu xaram déedéet waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam lan la waxoon bi Bilaal ne ko bul def loolu boo defa boo bëggatee loo xam ne ñoo niroo parce que lii nii mooy amu ci contourner loi nit manu cee wax a wax a wax a wax a wax sama ceeb bii nga xam ne parfumé le Vietnam laa ko jëlee ni ma ci soo nekk yooyu yooyu yee bato yim jaar bu saay ba mu demee port ngir ma génn ko rek frais ya ma ca def yooyu loolu a taxa taxa tax ba nga ne yow sa sa cinquante kilos parfumé rio Vietnam bi yow bu vale bii nga xam ne fii rek nga ko jëlee mooy yow mooy yow yow ñu ngi nii ndar sawaay fii nga ko jëlee waaye maatam gii ñu ne fii nga ko jëlee kon nag jox ma deux cent grammes ceebu vale bi ma jox la benn sama cinquante loolu noonu cinquante grammes cinquante kilos boog bu bu kii bii bu bu bu bu Vietnam bi du dagal mënoo ne man dama cee defi coono sama frais yooyu ngeen may fay mukk kenn du la ko fay. boo ko bëggee bi'i darahim bi bi'i tamra bi darahim waaw jëlal tàndarma ji nga jaay ko def koy dër après nga jënd la neex waaw mais loolu du daganal loo xam ne du tax affaire yi dagan frais yooyu noonu kenn du ne léegi comme que waa ji ay frais la fi def voilà léegi kon yéen. dangeen koo war a fayaale ci affaire boobu noonu ba léegi yow boo waree joxe buñ la waree fay eh, boo joxee un euro kenn du la wecci euh, six cent cinquante cinq mais liñ lay wecci mooy six cent quarante déedéet déedéet ah déedéet léegi nag mu des bon parce que yow ginnaaw sa lii nii nga wax am na problème beneen bu boo xam ne day poser waa ah. man la wan problème nga ne mais attends léegi bu dee ne ñun loolu rek lañ am nag ah ah est-ce que bu dee ne loolu rek lañu am bu dee ne loolu rek lañ am nag mooy amuñu feneen ñun Europe yi ñu yor bu ñu ñëwee fii senegal wala ñu ñëw fii Mali. ñun Europe yi bu ñu ko gaa yi fiy wecceeku yépp dañ naa en tout cas ñun lii lañ gis dañ naa la dangay seeti est-ce que am na ñeneen ñoo xam ne dinañ wecceeku correctement dinañ def li normal nga ne ma bon loolu amut ci kaw supposition que ne amut bu boobaa nag nga xam ne yow manoo def leneen sës nga te manoo def neneen neneen bu boobaa yow da ngay da ngay nangu affaire boobu parce que lii manoo ci tous dañ la ko dañ la koo forcer mais loolu mooy ginnaaw bi nga ba mu la wóoree ne est-ce que boo demoon ci banque par exemple peut-être zone non franc bi muy wax loolu banque yi lay wax peut-être que ne ñoom it dañ koy def mais man apparemment je ne sais pas je ne sais pas amatuma euh, bàyyeetu fàttalekootuma est-ce que waa post mais waa poste man foog naa si post li nga parce que non loolu du weccee ko loolu yónni xaalis la li nga yónnee lañu lay jox waaw voilà xam nga loolu wute na comme yónnee xaalis waa ji nga xam ne moom moo lay yónneel xaalis bi comme banque bi fii ki la koy MoneyGramal waa MoneyGram waa Ria waa waa waa waa Western Union kooku bu la neexee mu ne la man bu ma lay yónneel xaalis nag danga may fay lii voilà parce que yéen du du xaalis yéen wecceeku wu ngeen déedéet est-ce que yaa ngi seetlu yaa ngi gis différence bi kii nii mooy ki la ne kaay ma wecc la wala man de sama boutique bii pour wecc kese la mais nag ku may wecc ku nekk danga may fayaaleen temps loolu wute nag ki nga xam ne moom dafa ne man sama boutique bii dama lay yónneel xaalis boo yónnee xaalis maa lay defal transaction bi maa la koy yónneel dëkk ba nga ko soxla léegi nag comme konoon laay def man lii laay fayeeku loolu wute na de kii boo ñëwee bu lay wecc da nga koy jox xaalis mu jox la xaalis kii nag joxoo ko xaalis mu jox la xaalis moom da koy jox xaalis ngir mu yóbbul la ko feneen point A mu yóbbul la ko point B ngir ka nekk point B jot ci mais moom xaalis bi nga koy jox teerewul ci poosam alors que waa ji ñëw ne wala bokk teerewul ci li nga xam ne moom moo moomeelam la alors que waa jiy wecceeku di wecciwaate kooku liñ koy jox kooku moom bu ma la weccee moom ay fonds la yor di wecciwaate bu ma ñëwee jox ko cinquante euros moom mu jox ma li may jox ci ay francs cinquante euros yooyu demul ci keneen ci moom la jëm mu ne ma loolu danga ma ciy fay wuute nag ki nga xam ne dane kaay ma yóbbu man nag dama la yónnee xaalis bu ma la yónnee la xaalis après sauf que man manuma koo def gratuitement dama la danga may fay ngeen d'accord mu ne mu wala mu teg ay tarifam ne lii la nga d'accord nga dem foofu loolu dagan na alors que affaire bii nii moo manu nekk moom bijoutier bi ñu la wax sànq yem amul liggéey naa ceeb dafa am ay frais bon vous savez que bon non non non déedéet moo tax dafa am yoo xamante ne nii nit manu cee amee xaalis mu ngi mel ni waa joo xam ne day taxaw naan man système riba bi en fait man ci man ci laay liggéey quoi. dañ naan la mais façon liggéey boobu moo dul dox charia loolu la reconnaître waaw façon liggéey boo xam ne ci lu xaraam la lu xaraam la ci boppam loolu liggéey boobu la la charia dul d'accord mu ngi mel ni riba yii nii yépp mu fi tere koo xam ne moom loolu la mais moom la banque bi def di looloo bi xaraam nga ñëw ne man. je vous prête de l'argent mook mutuelle yeeyam ah mook mutuelle yeeyam mutuelle d'épargne yi am Sénégal ak eh, xawma lan lan man fàtte naa leen sax gaa yooyu pamekaas ak bu ñu mel noonu nga ñëw di lebal maire yi ne leen man dinaa leen lebal parce que jigéen ñee gën a sérieuse que góor ñi kullu xaw lu baatil loolu parce que léegi tendance la ci àddina bi ñuy yaan waaye il faut yëkkati la femme les femmes sont beaucoup plus sérieuses loolu du dëgg fii yépp am na góor yu sérieuses am na jigéen yu sérieuses am na góor ñu sérieuxwul am na jigéen ñu sérieuxwul léegi nag affaire yi mooy seen seen seen seen monde binaire boobu ñu teg loolu charia xamu ko ay góor sagal góor ñi wala sagal jigéen ñi léegi sax sagal jigéen ñi foo dem ñu ngi sant mention spéciale à nos femmes ma ak ñi jàpp ci liggéey bi ñoom ñi nga xam ne bu dul woon ñoom dara di am ba ngay wax lool boo waxalee dëgg xam nga ne tamit góor ñi buñ ci jàpp loon dara du am. mooy affaire bi loolu lañ war a génn carcan yooyu nga xam ne moom lañ ñu nar a yeew léegi nga xam ne mooy tendance ay miitu fu nekk gaay di fonto nit ñi ngeen ñëw bëgg ko dugal amu fii. fii bu ñuy sant ñépp la ñuy sant bu dee am liggéey la ñu ñépp jàpp ñu sant ñépp képp ko ci jàpp ak koo xam ne amoon nga jàpp ci yàlla na la buur yàlla fay jeex na. kanta ay mention spéciale à nos femmes ak ñoom gàcc ngaa la ma ñoom ak mais euh, bu ñu toggee togg yi ñan ñoo defar tànt yi manoo sant dañuy bàyyi santal ñépp wala nga bàyyi ko rek. nga ne ñu ngi sant ñépp pourquoi ñu war a mën a naan yooyu yooyu yooyu c'est que dafa dafa retard quoi loolu day personnalité nit sax lay wàññi waaw mooy ne affaire bi lenn la ñeneen ñoom lañuy lebal ñu lebal leen ngir ñu ut benn potager bu ndaw wala benn wala benn troupeau bu ndaw wala benn kii di def benn petit commerce après ñoom bu ñuy fay nag. ñun ñun comme que dañoo baax ñun waa PAMECAS wala ñun waa ñooñu mutuelle yi wala banque bi au ñuy def comme banque traditionnelle bi nga xam ne moom lu cher lay teg sa yi ñun li ñuy def dañuy jël dañu naan ko ah dañu naan banque dañu naan ndaw si bon ñun nag 1 pour cent kese lañ lekk ngay fay. loolu noonu noonu xam nga banque bi ne boo parce que pour pourquoi may def loolu. pour wax la rek ne moom zone d'échange bi xoolal ni benn lañ mooy moom mu bëgg laa wax ne bon parce que vous savez que les locaux y a des frais y a un loyer à payer y a des salariés à payer y wax yooyu yépp loolu moo tax man mënuñu loo jël suñu alal di leen ko lebal noonu saa ñu am ci dara léegi est-ce que loolu baax na est-ce que dañ naan frais yooyu waa ji ndaw ñu ne ndaw si noonu dara ay frais kese la loolu ay frais kese nga war a fay mais yow boo ñu buñ la lebalee cent nga fay ñu nga fay ñu cent liñ ciy teg loolu frais yi la ma ne nu ngeen ko bu bëri loolu du baax parce que nit li ko lebal ngay la lay fay c'est loolu kese la <laughs> moo tax yooyu yooyu yépp ay façon galgal ak ay façon kii mooy loolu dara du ci baax waaw léegi liñ la waxoon sànq mooy bu dee ne amoo beneen beneen choix bu amoo beneen choix. man wóoratuma banque yi boo demee comme ay Sénégal ay la poste wala yooyu wa di wecceeku est-ce que dañ lay wecci la même chose comme un euro égal six cent cinquante cinq virgule xaw ma quatre-vingt-dix-neuf xaw ma lan centime hein xaw ma ñooñu est-ce que dañuy doxal loolu mais daal mooy nañ supposé nga ne ma waa buñ doxal léew lii daab d'accord léegi bu dee awma choix nag ñu ne la boo amul choix du tout te loolu rek a fisis da nga koy def def ko ak wan sa borom ne vraiment lii moom bu ma gisoon leneen lu loo xam ne li nga dégle loolu laa war a def ne loolu la kononte kon ma def loolu doonu moon def lii bu boobaa bàkkaar bi day ci seen kaw ñoom lay këpp parce que yow def nga li nga mën fattaqullaha mastata'tu yow ragal nga yàlla ba fa nga toll waaw mooy lii lañ la imposer que lii rek a fi am mais loolu moo mook assurance bee yem di assurance bi ñu doon wax sànq que ne yow assurance dafa xaraam ci lu ñu joyal ba mu des yi nga xam ne manu la ñàkk dañ na la sa kër gii xam nga ne France mënoo fi dëkku kër te doo jël assurance boo jëlul assurance mooy doo am kër kenn du la luy fet bu boobaa charia du ne la wayo tant waaye ñee leen topp leen fële allez ya waa yow je vais dormir dors non non du la wax je vais va dormir dors danaan la non ce que tu vas faire comme que dañ la cee tënk ci mbir mi amoo beneen choix léegi jëlal assurance mais maa ubiha li darura yuqaddaru bi qadariha lépp loo xamante ne nii wadaaniyatan alayhim lépp loo xamante ne nii liir ko mën ngaa liir wadaa euh, lépp loo xamante ne nii da nga koo lépp loo xam ne dañ koo ubiixa dañ koo daganal li darura parce que nécessité moo taxaw ñàkk pexee tax dañ koy tënk kami moo tax kenn du la ne jëlal tout comme li ñu doon wax doo jël assurance tout risque yow li ngay jël mooy bi nga xam ne mooy bi ci gën tuuti nga xam ne loolu moom mooy li nga xam ne manu la ñàkk ñoom boobu lañ imposé ne lu waaye woon a jël assurance mooy boobu moom mooy bi gën tuuti te ku ko am di mën ngaa am logement wala mën ngaa dawal oto bu dee ci ñi nga xam ne dawal oto boobu man da ñàkk ci ñoom wala a daanaka jege na ko waaw loolu la bu boobaa dañ naan la yaw itam noonu ngay def waaw danga koy jël te nag boo amee dangay def nii noonu jël mbir yi nga dem nga échange ak ñooñu même bu dee ne dañ laa nax mais bu dee gis nga koo xam ne quand moo gën a jege affaire bi un euro six cent cinquante cinq yi kee par exemple nga gis koo xam ne euh, moom ni muy def mooy un euro dala koy defal cent euh, six cent quarante nga gis koo xam ne six cent cinquante lay def da ngay dem kii def six cent cinquante loolu moom bu côté boobu moom charia bi daa daa daa dëppoog li bakkanu gaa yi soxla aya <laughs> ah, mais wópp say waaw loolu it dañ lay wax ne loolu kon en tout ndax li tax waxuñ ne moo gën a dëppoog sa poche mooy li gën a dëppoog li nga xam ne mooy li li nga xam ne mooy li normal li nga xam ne noonu la waroon a dem kon loolu benn affaire la mooy mënuñu ko mënuñoo mbubboo ay frais naan ay frais bay daganal loo xam ne maa xaramallah ba lu boo xam ne buur yàlla da koo xaraama bu dee nag amoo choix mooy mbir maango wallahu taala alam léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam wa awwalu riba riba bu njëkk boo xam ne wa ribal jaahiliyati mawdu'a mawdu' ribaab jaahiliya bi mooy kon yi ñu fi wax nii yee façon ribaa yooyu nga xam ne waxoon naa la ci euh, jataay bi wees bi ko tegu bi ko jiitu ne yàllal ajab ñun ni ñu def mooy yi yonent ma lay saar saar lislaam daal di woon ñu ciy firi génn ñu ci ñun ñoo ñëw tënkaat suñu bopp dugalaat ci suñu bopp waaw mooy façon yi nga xam ne riba yi système yi yëpp daa amoon ñaa lebal naa la lii boo may fay danga may fay lu ëpp loolu dafa amoon mooy li bànk bi loolu noonu <laughs> moo tax xoolal ngay dégg yenn nit ñu naan la ab entreprise boo xam ne amul dette sax loolu wóorul am dette yi loolu nay wane la bon ci euh, euh, santé de l'entreprise walla iyaazu billaah man loolu xaw ma nan la ko nit man a waxe nan la nit mën a waxe ne koo xam ne dane man damaa ubbi sama petit commerce wala damaa ubbi sama benn entreprise bu ndaw wala sama benn boîte wala commencer di def benn activité mais quand même wu det yi voilà moom ba léegi génn gu ma ci parce que je paye toujours mais dettes gars yi naan waa lool da day wane ne mu ngi dox parce que le fekk yaa ngi fay lool mooy wane ne mbir mee ngi dox wal iyaadu billah wal iyaadu billah lool mooy la l'islam xamul lool gaa yi leer na la fay mooy li ngeen di fay <laughs> ñoom la bu ñu la lebaloon cent mille euros oh. ah? yow booy fay deux cent mille ngay fay te intérêt yi ça fluctue fii ça dépend ci cours mondiaux yi ak tamit ah économie mo monde bi ak réew ma nga nekk ni muy dox intérêt yi di jóg wala ñuy wàcc. moo tax euh, bari na ñoo xam ne ba léegi ñoom ay intérêt la ñuy fay fayaguñ det ba oh, loolu nan la mën a baaxe façon yooyu yépp wa ribal jaahiliyati mawdu'a mm-hmm. riba bi nga xam ne moom la waa jaahiliya doon def mawdu' waaw léegi nag képp nag koo xam ne léegi nag nga ne ma waa mais mais bu ma ci newoon nag man ah bu doon ne man tey parce que yow lii ngay wax nit koo xam ne ne yow lii ngay wax maa ngi koy dóor a dégg mais man loolu laay liggéey de comment je vais j'ai prêté de l'argent à à à monsieur Moussa et à Soxna Soxna Adja mais sauf que le problème man ba ma leen koy lebal ils doivent me rembourser dans deux semaines sauf que dama leen ne woon bon comme liñ ko xamee noonu laa yàgg a def mooy bon man cinquante mille laa lebal ku nekk ci ñoom mais ku ci nekk li ma war a fay war nga ma fay soixante mille léegi comment je vais dañ naan la coste leer na. ce que tu vas faire tu appelles Adja Nogoy eh non Adja soxna Adja et sëñ Moussa nga ne leen hey eh, affaire bi léegi kat man ba may def lii xaw ma woon lan la ci charia wax léegi nag comme que noonu la sama lebal gi ma leen lebal bu ngeen may fay cinquante mille yi ma leen lebal ngeen may delloo voilà loolu la ah lool la wa in tubtum falakum ru'usu amwaalikum di laa tazlimuuna walaa tuzlamuun <laughs> lu ngeen bëgg wa in tubtum manoo ñëw ne tuub naa nee nga continuer mooy bu doon xamoo ko nga xam ko léegi manoo toog naan xam naa ko léegi mais bon je vais laisser transaction nag yi jot a jàll yooyu moom damay bàyyi mu dem waaw ah non je ne vais pas les annuler parce que là quand wuu sa loolu loolu bari laa ci war a am loolu loolu loolu moo ko annulé du baax ah non non dañ naan la si da koy annulé lu tax ndax suñu boroom moo ne wa in tubtum waaw wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum bu ngeen tuubee delluwaat ci buur yàlla subhaanahu wa taala ah falakum ñeel na leen ru'uusu amwaalikum mooy la seen capital kenn du la ne bon léegi yow comme que riba boobu ba nga koy def loolu lan leen lebal riba la léegi ñàkk nga ñoom ñu féeti alal ji déedéet dañ naan ñaata nga leen lebaloon ñu ne la cinquante mille ñu ne loolu mooy ru'uusu amwaalikum sa sa sa cosaani alal nga woog nga xam ne riba amu ci lool ngay récupérer waaw man bu ma ñëwoon wecc fi nit wecc bu mel noonu léegi ma yëg ko mais dama koy de lan falakum ru'uusu amwaalikum nan lay def ah, est-ce que damay toog di xoole naan bon non loolu moom après à partir d'aujourd'hui je tout teg te yow ki nga ki nga linjaa ki nga béjjën démb nga xam ko am kii bi da ñooñu moom ñi nga dang leen koy delloo li raw nag te manoot foo ko fàttalitoo ko xamoo ñan la ak yooyu loolu graw parce que weesu na mais yii moom da koy delloo fa in tubtum falakum ru'usu amwaalikum laa tadlimuuna wala tudlamuun du ngeen tooñ te kenn du leen tooñ waaw parce que en fait loolu la mooy alalu ki ngay lekk li koy teg loolu ak tooñ la moo tax suñu boroom ne laa tadlimuuna du ngeen tooñ wala tudlamuuna te deesut leen tooñ waaw deesu <laughs> leen toog xam nga foofu la doon wax yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun kon nag mu ngoog ku fi ne léegi laa koy dóore yëg dañ naan lan <laughs> c'est rattrapable ah, yëg yi rattrapable yëpp tu vas les rattraper yii nga xam ne man nga koo dab dabaatal yépp danga koy dab da nga koy dab dabaatal saw fa tastadrik kulla hada da nga koy daba dabaatal mais duñ la ne demal toog kon fa in wa in tubtum falakum ru'us amwalikum kon mu ne ribal jaahiliya yooyu nga xam ne mu laalal ajab moom lañ dekkiwaat moom lañ dekki la moom lañ dekki waatal loolu noonu loolu noonu mooy ne yooyu yépp dara baaxu ci waaw mu ne loolu nag ribal jaahiliya que ça soit façon riba yi am yépp mawdu yooyu yépp yonent ma lay saar saam ne teg nañ ko ci suuf c'est fini léegi nag mu def li mu waxoon li defoon ci wàllu ci wàllu yi mu ne wa inna wa awwalu riban waaw wa awwalu riban riba bi njëkk bi nga xam ne moom lay teg mooy ribaana waaw wa awwalu riba riban adau ribana premier riba bi nga xam ne moom lay neenal mooy suñu riba ñun ñi nga xam ne mooy sama ñi nga xam ne maag ma bokk deret mooy kan riba abbas ibn abdil muttalib waaw muy riba al abbas ibn abdil muttalib riba al abbas ibn abdil di sayyid al abbas baayu mawlana ibn abbas ah di abul fadli moom al abbaas ibn abdul muttalib di bàytixu yonent bi alay salaam yonent bi alay salaam ne man sama rakku pàppa ah mooy abd al abbaas ibn abdul muttalib ribaawam laay njëkk nee na comme ni mu def bu doomu beneen beneen euh, cousin wam cousin wam bi kii moom bàytixam la kee cousin wam rabia ibn al haaris ibn abdul muttalib kii al abbaas ibn abdul muttalib ribaawam laay njëkk daa laay njëkk màbbal waaw fa innahu mawdu'un kullu képp koo xam ne transaction façon yi nga fi wax nii muy yépp di riba bu ci bi nga xam yi ci sama baay tëx nii al abbas am yéen mbooloo mi ngeen déggu lépp neen na kum ci yoree lool nga war koo tegal ay commission yoo xam ne wala ay intérêt yooyu yépp jeex na kenn du ko jox benn intérêt du ko jox du ko laal waaw mawdu'un teg nañ ko kullu mbooleem seen waaw waaw pareil tare kuy sangu dangay ngay commencer raggu ba pare waaw booy jàngale di wax lu baax nekki waaw bàyyi leen jëw te yaa dàq jëw ñépp loolu du ngóora ci ngor du ngóora ci as ngor waaw mu ne kon nag kon riba boobu lay njëkk daaneel bu Seydina al Abbaas waaw Allahu akbar te gis nga tamit ñii tamit niñ meloon xoola saxaaba yi niñ meloon kenn neewul ah non non non mais non yonent ma lay saar saam Rabia neewul ah non ah, ah, ah non yonent ma lay salaam non non non je ne suis pas d'accord moi ah c'est mon fils quand c'est mon sang ah non on a tué mon enfant est-ce que tu imagines mais yaa ngi bàyyi xel ci li ngay wax waxuñ loolu kenn protesté wul ne ah non non nous ne sommes pas d'accord ah non bakkan la quand même lañ ñu rayal ñun waa waa waa waa waa suñu doom ñu yóbbu ko ban ñu nàmpal ko waa Hudayl ay ko ñu bëggu neenal deretam c'est quoi ça mais on n'est pas d'accord waxul lool de sama wa taa waaw waaw ñii du ñu gëm waaw hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum summa laa tajidu fi anfusihim ah summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa waaw wat naa ci yàlla bi du ñu gëm mukk dëgg-dëgg ngëm lu dul ñu nangulaa àtteloo li nga xam ne mooy différent yi am seen diggante yi nga xam ne ñoo dox seen diggante seen biir ñu nangu yow nga àtte ci mais ñëw nangu ñu àtte la benn benn paal mais dem ñu àtte la nga nangu la ñu àtte la l'islam àtte la yonent bi alayhi salaam àtte loolu beneen paala waaw nit mën naa jàll paa bu njëkk bi mooy nangu ñëw ci devant le juge ci wàllu charia waaw euh, miraasam mii am na problème walla miraas la mu nangu ñu juge ko ci wàllu l'islam def miraas bi mais wayu sallimu taslima goog beneen affaire la am na ñoo xam ne bu ñëwee parce que xamuñu ko bañ na leen yéen lii ngeen di am ci miraas mi mu wuteeg la ñu jàppoon ne loolu lañ war a am dañu dañu ah non non non je ne suis pas d'accord amenons tout ça à tout ça au tribunal nañ dem tribunal parce que man man man oustaz mi waa xoolal lim na nar jox kii lim ma nar jox la bari lii ce n'est rien du alors que j'avais basé j'avais misé li ma am yépp li ci lii laa ko doon es sa waay di ko yaakaar mu ñëw di ma naan non non non non allons allons non allons allons ah, au tribunal nañ dem loolu beneen affaire la waaw yuhakkimuka fii ma shajara baynahum thumma la yajiduna thumma la yajiduna mooy <laughs> ñu d'accord wa yusallimu taslima boo leen àttee ne lii mooy àtte bi jox leen àtte bi yàlla ñu wommatu ci ñu wommatu ci te kenn du kaas kenn du protester naan lii man d'accord ma ci waaw gis nga kenn Seydina Al Abbas bi ñu ko waxee lool <laughs> mooy man na nekk alal yu bari ay danaa niir yu baree baree baree bari yoo xam ne manoon na koo am ci transaction yam defoon waa yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ne fa inna awwala riban adar riba bi njëkk adaaw laay teg mooy ribaanaa suñu riba waaw ñun suñu waa kër ñun man ahlu bayti man baytu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy riba abbas ibn abdul muttalib muy ribaawu sama baay tex bii di al abbas ibn muttalib fa innahu wa bara mawdu'un kullu lépp moo teg lépp lépp waaw amul ay bon peut-être que nañ jël bon nañ ko quand même comme que tuub na nañ ko jox quand même bon bu dee un pour cent mu bàyyi cinq pour cent yi ci des non wa in tubtum falakum ru'usu amwaalikum waaw te l'islam it dafa maandu du ñëw ne la ñàkk nga ñu bàyyi alal jekk nga ko jot a jox déedéet na la delloo mais bu lay delloo li nga ko joxoon la lay fay papa pëng nii plus nii mooy amul lu ciy wàññeeku amul lu ci yokk waaw waaw conséquent ak toi mais conséquent ak sa famille waaw waaw rigueur bi ngay teg sa bopp bu waree jàll ci ñeneen yi na njëkk sa sa famille quand même wa aati dal qurba xaqa jox leen seen àq ba pare na commencer fii bay dangay commencer sa wewu tànk nga door a jàll ci ñeneen wa anzir ashiratakal aqrabin la ko suñu borom waxoon yonent bi alayhi salaam ba muy woote neewu ko demal Yasrib automatiquement demal Medina demal Taif déedéet wa anzir ashiratakal aqrabin xuppal ndax ci problème yu rëy yi nekk nga xam ne ala safa jurufin haar lañ ne ñu ngi ci peggu safara tàmbalil sa ñoñ wa anzir xuppal yow Seydina Muhammad alayhi salaam ashirataka sa famille sa njaboot al aqrabiina ñii la gën a jege waaw gis nga fii ñoom la tàmbalee mbiram seen deret neenal nañ ko sama deret seen riba neenal nañ ko ba bu ko defee kenn ku nekk ci mbooloo mi di nga xam ne ah! <laughs> kii ci boppam la tàmbalee ah <laughs> kon de moom ñi li des jaruñu wax bu ko defee nit ñi gis nga ngir ñu wommatuñ affaire bi mais day simple day simple lii méthode jàngale la yonent ma lay saar saam sikk newul ne bu ñëwoon wax leneen tamit même waxul lii nii ñoom dañ koy topp ñoom dañ koy topp waaye nag dafa am ñoo moom royukaay la royukaay la te moom ñii ko toppoon ci saxaaba yi du ñuy ñëw ci ginnaawam ñi leen di topp ñépp ni ñooñ lañ mel waaw mu yar ñooñu di ñëw ak ñii nii di saxaabaan yi ngir ñu transmettre ko génération yi ñëw ci lii waaw kene mbir mi lu ngeen di woote lu nekk lu ngeen di def lu nekk lu ngeen di tere lu nekk lu ngeen di aay lu nekk na ngeen ci jiitu yow sa bopp mais sa famille ñi la gën a jege na ci nañ ci ne rigueur boobu na njëkki seen kaw yi loolu la xolu nit ñépp du ubbeeku gaaw d'accord ci li ngay wax waaw ah. waaw kon riba gaa goog yonent bi alayhi salaam lii la def ci li nga xam ne mooy li njëkk lu mu waaw ah. Allahu akbar maa a'zamahu min xutba maa a'zamaha min xutba xanaa lu ko gën a rëy ci xutba ci sermon ci discours du ànd ak jëf lu waxi kese de ay acte la posé léegi dereetu kii sama mbokk mii c'est fini ribaay sama baay tëx mii di al Abbaas c'est fini waaw ñoom itam la sàmmee wa ta'ala lañ ne woon dégg nañ topp nañ waaw même bu dee ay milliards lañ ñàkk garaawul ndax milliards ñun newul ci suñu xol yi waaw buñ ko amee nag dinañ fàggu bopp buñ ko mënee am am ngir suñu jaamu yàlla dina yéwén waaye nag duñu tax a baraade suñu ngëm duñu tax baraade suñu ngëm léegi nag ginnaaw lii ana lan moo ci tegu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fattaqullaha fi nisaa mu ne fattaqullaha na ngeen ragal yàlla fi nisaa i ci jigéen ñi waaw ngeen ragal yàlla ci soxna yi ci jigéen ñi ragal leen yàlla respecté leen àqu jigéen ñi muy soxna yéen góor ñi nga xam ne buur yàlla daf leen dénk ay soxna wala ab soxna fattaqullaha na ngeen ragal yàlla fi nisaa ci soxna yi ragal leen yàlla sàmmoonteeg seeni àq tamit di dund ak ñoom ci li nga xam ne mooy njekk waaw fa innakum axadtumuhunna bi amaanillah ndax yéen kat da ngeen leen a denc ci kóllëreek buur yàlla ngeen leen denc ñoom soxna yoo yële waaw ci kóllëreek borom bi subhaanahu wa ci ngeen leen dence ñoom soxna yi muy lan buur yàlla daganal seen diggante moo tax mu ne lool mooy diggante bi am diggante sëy góor ak jigéen gi lool ci kóllëreek borom bi subhaanahu wa la bokk pacte bi nga xam ne nit ki da ko war a respecter bàyyi ci xel di ko sàmmonteeg di sàmmonteeg moom selon ni nga xam ne noonu la ko boroom bi subhaanahu wa taala bëgg paa moom ni mu ko bëgge wala société ni mu ko bëgge moom waaw ko moom ba muy dunde na ko bëgge déedéet paa moom ci boppam sax ni mu ko bëgge mais ni ko borom bi subhaanahu wa bëgge noonu la koy dunde mu ne wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah ba pare ngeen mooy ngeen sàkku mooy seen pëy yi ñoom mooy soxna yi dagan leen bi kalimatillah ndax kàddoog borom bi subhaanahu wa bi nga xam ne mooy ndigalam gim digal ne fankihu ma taaba lakum minan nisaa leen buur yàlla ñu ko daganal sinon ku fi nekk ak benn jigéen yow kooku dalay xaram si buur yàlla xam nga al aslu fil ashiya al ibaaha lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagal illa al abdar ba mu des li jëm ci wàllu sëy dafa xaramoon ci cosaan dafa xaram loolu moo tax man manulaa taxaw rek ñu gis la ak benn jigéen nga naan bon sawaay am leen njortu gu rafet rek koo xam ne du sama waa yow ñu bokk fu ñuy fanaan yor benn néeg chambre boo xam ne ñun ñaar rekk a fa dëkk sa te kenn xamelu ñu mariage ba pare ñu naan manaan leen gars yi rafet leen njortu rek te ngeen bàyyi seen ñaaw njort yi déedéet dañu naan naa bañ a ñaaw njort waaye yow lii sax mooy rafet njort parce que lii cosaan ci mbir yi mooy dagan ba mu des affaire u sëy yow nan ngay nekk ndaw si di fanaan ak moom te kenn xamaloo sëy moom déedéet yéen da ngeen wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah ngeen seen pëy yi dagan leen ngeen mën a bànneexoo ci ñoom ñoomit ñu bànneexu ci yéen parce que ci kàddu borom bi li nga xam ne moo leen daganal loolu kon nga xam naa dañuy yéen nii bii di ñëw ñu àggale wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah insha allah ba léegi ñu ngi ci xajjatul wadaa ci xutbatu bi nga xam ne mooy bu xutbaay yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yawmu arafa ci batni batnu urana ah ba léegi kon ñu ngi ci xajjatul wadaa xajjatul islaam xajjatul balaagi wal kamaal xajjatul balaag xajjatul kamaali wat tamaami di xajjatu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wallaahu ta'aala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaam ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin